a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnatihi ñu ngi woon ci ahkaamul jumaa muy àtteey julli àjjuma ndax fiñ ci yemoon ci siira bi mooy fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci waxu muhammadu bnu isxaaq aleyhi raxamatur raxmaan fi mu ne yonent bi génn di dem biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ba nu mu àggee ci waa bani saalim ibn amr ibn foofu ne mu ne fala ko julli àjjuma daal di koy dabe ci xur woo xam ne ñu ngi koy wax masjidun bi waadi raanuu naa nekk ci xuru raanu naa fa la jullee mu ne wa kaanat awwalu jumuat awwala jumuatin sallaaha sallallahu alayhi wa foofu nag lañu yemoon ñu ngi woon ci axkaamul jumua eh, jataay yi weesu jotoon nañoo gis eh, li nga xamante ne moo jëwoon ci étymologie moowu jumaa kan moo ko jëkk a tudde ak kan moo njëkk a julli àjjuma ci lislaam suñu jataay bii ñu génn nag ah, gisoon nañu ay àtte yu jëm ci wàllu àjjuma bokkoon na ci ñaata person ban nombre lañ mën a am ngir mën a taxawal àjjuma ak ci yan bërëb lañ mën a taxawale àjjuma ci xuraa yi ci dëkk yi wala mudun yi wala grande ville yi yooyu loolu gisoon nañu ko waaye gisoon nañu li ci gënoon a rëy moo doon àttee àjjuma ndax farata la wala sunna la wala ainsi de suite loolu gisoon nañ ko te gisoon nañ ne fardu aynin la mooy farataay jëmm la ci képp koo xamante nii du jigéen waaye du jaam du gone gu majeurul du gone waaye tu nekkul koo am ne dafa am ngànt euh, comme kuy tukkeek walla ku feebar ak yooyu yooyu day tax euh, li nga xam ne mooy àjjuma comme ni ñu ko waxe woon du nekk farata ci yow tey nag ñu waroon a continuer ci ahkaam yooyu insha allahu taala euh, ginnaaw bi nga xam ne kon wax nañ ne àjjuma farata la te li koy wane mooy li ko njëkk a wane mooy aaya bi nekk ci aayatul jumaa suuratul jumaa borom bi subhaanahu wa taala ne yaa ayyuhal ladina aamanu ida nuudiya lissalaati min yawmil jumuati fas'aw ila dikrillah wasarul lbayca dalika dalikum xayrun lakum in kuntum taalamuun mu ne yéen ñi nga xam ne yéen gëm yàlla bu ñu noddee wootee jëme ci julli li salaati ngir julli bésu àjjuma heuru julli àjjuma façon wu nangeen dox dem wuyu ànd ak yéene bi ànd ak seen dox ak seen tànk doy dox ak lépp loo xam ne moo leen fay mën a yóbbu moo xam transport yu bees yi la waaye façon na ngeen dox dem ila zikrillah fekke xutba bi ndax loolu yonent mi alayhi salaatu wasalaam moo ko tuddee xutba moo ko tuddee zikr comme ni nga xam ne noonu la ñëwee ci xadiis bi nekk ci Muwatta te mu nekk ci Saxiixayni mam naan euh, ku dem ci heure bu njëkk bi àjjuma mu ngi mel ni koo xam ne dafa saraxe ka fa ka annama euh, qarraba badana dafa mel ni dafa joxe ngir yàlla rendi géléem ngir yàlla saraxe ko uniquement ngir yàlla tuur deret lu toll ni géléem ngir yàlla ba bi mu koy wax ba yim demee ba àgg mu ne nag bu heure boobu imaam bi ñëwee dugg see nag malaaka yi toogoon ci bunt bi di bind listu gaa yi ñëw ñi teel a ñëw ak ñi yéexul a ñëw bu ñu imaam bi ñëwee nag ñu lem seeni këyit yañ doon binde yastami'una dhikra ñuy déglu ak dhikra muy xutbaab imaam bi eh, ginnaaw kon bi ñu gisee loolu mooy loolu mooy li nga xam ne mooy liy wane ne farata la te loolu waxoon ne moo gën a dëgër que ne du fardu kifaaya waaye que bu ko ñenn defee wàcc na ñeneen waaye fardu aynin la comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon ak xadiis yi ko doon wane yépp tey nag ñu waroon a gis waa léegi bu dee xam nañu loolu mu dese ñu masalaam waa léegi xam nañ ne farata la mais ban heure lañuy julli àjjuma mooy heure àjjuma ban heure la la ñu julli àjjuma loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute comme ni ñu ko waxe woon ci jeexitalu jataay bi waxoon nañu li nga xam ne mooy avis yi nga xam ne moo am ci masala boobu mooy waxtuy àjjuma waxtu àjjuma kañ la waxoon nañ la ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo diviser woon ci ñaari pàcc benn bi di waa jumhurul ulama rahmatullahi alayhim di waa jumhur di mbooloom boroom xam-xam yi ñu ci ëpp minal xanafiyati bokk ci boroom xam-xamu ahnaaf yi di xanafiya yi wal maalikiyati ak maalikiya yi wa shaafi'iyati ak Euh, Shafi'i yi ñoom dañu ne euh, que ne julli heure àjjuma mooy heure lan mooy heure tisbaar mooy heure tisbaar yi ñu gisoon ci Isra wal bañ ko jeexalee ba doon def liñ ciy jàngaale defaale waxtu yi ñëwaale mooy ci ci biir la woon sax. ba Seydina Jibril alayhi salaam ca te suba ga mu ñëw wan yonent bi alayhi salaatu waxtu yi leeraloon nañ fa yooyu ñoom ñii dañu ne waa jumhuurul ulamaa ñi la sital siteel dañu ne heure ajjuma waxtu yi ñuy julli ajjuma ak waxtu yi ñuy julli tisbaar benn la képp mooy bu zawaalu shamsi mooy bu jant bi nekkee au zénith nekk ci njomboxtalu asamaan si ba daldi euh, jéng commencé jéng foofu noonu ci la tisbaar commencé ñu ne heure boobu heure tisbaar mooy heure lan heure àjjuma ñoom loolu la waa jumhurul ulama rahmatullahi alayhim daal wax léegi beneen wax bi moo doon waxu xana xanaa bila yi muy li nga xam ne mooy madhabu imaam Ahmad ibn Hanbal waaye waxoon naa la ak ñi ànd ak moom mooy am na tamit ci salaf yi mooy as-salafu saalix ci saxaabay yi radiyallahu taala ñoo xamante ne nii ñoom it même avis mooy ngiru ak mbooloo ci waa salaf yi as-saalix yi ala al jamii wa radiyallahu anhum ñu ne lan ñoom ñu ne heure tisbaar ak heure àjjuma bokkul ah, loolu nag lañuy loolu mooy wax yi moom lañ tëje woon ci jataay bi weesu ne woon nag tey bu ñëwee ñu indi léegi waa ana ku nekk waxam fan la ko teg ak kan moo gën noot le kan la waxam gën a noot ko waxu ñi ci des Eh, imaam al Buxaari yi moom rahimahullah moom ci waa jumhuur la àndal ndax ni nga xamante ne nii noonu la eh, ci saxiix bi dafa def benn bunt dane baabu baabun waqtul jumu'ati idha zalati shams lii de bunt la mooy ci kitaabul jumu'a ci saxiix bi moom dafa def ne baabun lii buntu la waqtul jumaa heure julli ajjuma ida zalati shams mooy bu dee ne euh, jant bi dafa jéng nekk au ba jéng lii mooy wax waxu waa jumhur mooy ñëpp ci boroom xam-xam yi xanaa bi la yi nag ñoom ak ñi ànd ak ñoom ñoom li wax mooy ne mën nañu ko julli avant zawal mooy avant jant bi di toll foofu heure tisbaar balaa heure tisbaar jot mën nañ cee julli lan li nga xamante ne nii mooy àjjuma te imaam al Buxaari bi mu waxee lool ba pare daf ko toll dafa indi ay ne ñi wax loolu ci saxiix bi la ne wa kadhalika an Umar wa Ali wa Nu'man ibn Bashir wa Amr ibn Hurayth moom mu ne imaam al Buxaari rahimahullah bi mu indee lool moom waa jumhuur moom ci waa jumhuur yi ñu la wax la bokk ndax moom ñooñu la àndal te loolu la gis ne mooy li nga xamante ne nii moom la dëgëral moo tax mu ne wa kadhalika naka nii mooy bunt bi mu def ne heure julli àjjuma euh, bu jant bi jéngee mu ne naka noonu lañ ko soloo ci Seydina Umar ibn al waaye Asadullahi al-Ghalib Ali ibn Abi Talib ak an-Nu'man ibn Bashir ak Amr ibn Hurayth radiyallahu taala anil jamii eh, léegi nag nga ne ma waaw baax na léegi wax nga ma ku nekk li nga wax xam nañ ne hanbali yi ñoom eh, bu dee ci quatre mazhab yi ñoom ñoo ci beru mooy ñoom ñoo am seen avis bopp wuteeg ñi ci des waa léegi wax ma lan mooy seeni dalil eh, ñoom seeni dalil bokk na ci yooyu li nga xamante ni moom la imaam al Bukhari naka noonu imaam muslim ibn al xajjaaj raxmatullaahi alayhima daldi solo jële ko ci seydina salamat ibn al akwa'i radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne kunna nujammi'u ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallama idha zaalat ash-shams thumma narji'u nattabi'u al-fay mu ne eh, moom Seydina Salama ibn al Akwa radiyallahu anhu mu ne dañ doon julli àjjuma ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndawu yàlla li ida zaalate shams bu jant bi daldi jéngee mooy nekk au ba commencé jéng summa ginnaaw gi narji'u ñu daldi eh, dëpp ñibbi ji suñu kër yi nattabi'u natataba'ul fay ñuy dox ci di tànn di topp fi nga xam ne mooy fi la ker gi ne waa jumhur ne suñu premier dalil la ngoog buy wane ne lii mooy li nga xamante ne nii mooy liy dëgg te mooy li nga xam ne mooy ne heure tisbaar mooy heure àjjuma ndax lan la wax dane dañ doon julli ida zaalati shams bu jant bi daal di jéngee te ci hadis bi dafa am expression bu am solo boo xam ne mooy kunna dañu nekkoon alladi yadullu ala dawaami wal istimraar ñu ne kunna bi mu utiliser ne dañ ko doon def kunna nekkoon nañ day tegtale këne lii da doon wëy te da cee doon sax lu doon continuer la ñu ne suñ benn daliila ngo ñu ne leen Euh, boobu rek ngeen yor ñu ne déedéet ba léegi amaan nañ beneen xadis boo xam ne imaamul Buxaari rahimahullah na ko noon imaam Abu Daawud as-Sijistaani as-Sijistaani rahmatullah alayhi ak imaamu Tirmidi na ko noon imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah ala jamii moo ko soloo muy xadiis Seydina Anas mu ne moom seydna anas anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli aljumuca xiina tamiilu shams moom seydna anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa arda mu ne e, këne ñoom ko këne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kaana yusalli nekkoon na di julli aljumucata ajjuma kaana bi ñëw ba léegi muy loo xam ne ñi naan leen wala yéen xanaa bi lay lii day wane ne ci la saxoon di def mooy lii la doon def kaana dafa saxoon dafa nekkoon moom alayhi salaatu wassalaam yusalli doon julli aljumuata ajjuma xiina tamilu shams bu jant bi jéngee mooy bu nee ci zénith bi ba jeng mooy heure bi nga xam ne mooy heure tisbaar ñu ne loolu ci suñu dalil yi la ñu ne leen nag Euh, waaw yéen seen dalil yii nii léegi baax na nañ ci bañ a sori incha allah gis nañ yéen li nga xam ne mën nañu yem ci ñaar yooy ndax kunnaa ye kaana rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon na te usuuli yuuna yi wax nañ na ne kaana day tegtale ala dawaami wal istimraar léegi nag ñu ne waa yéen xanaabila yi yéen rahmatullah alayhim yéen ana yéen yéen yéen lan ngeen di wax ah, ñu ne ñoom ñuy daldi joxe seen avis ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoo waxoon lan que ni àjjuma mën nañu ko julli avant zawal mooy avant loolu di am heure tisbaar mën nañu ko julli léegi nag ñu ne leen waa léegi yéen seen xadis bi euh, fan ngeen ko teg imaam al-Hafiz ibn Rajab radiya rahmatullah alayhi di tontu mu ne euh, kunna ci xadiis seydna anas radiyallahu taala anhu mu ne seydna anas dañu soloo ci moom mu ne kunna nubakkiru bil jumaa wa naqilu jumaa mu ne dañu doon euh, julli dañ doon euh, gaawe mooy dañ doon nubakkir mooy teel def <coughs> bil jumaa ci àjjuma dañ ko doon teel a julli wa naqiilu ñu dem sieste ba'dal jumaa ginnaaw àjjuma mu ne hada mimma yastadillu bihi man yaquulu bi jawaazi iqaamati aljumuca qabla zawaal li anna tabkiira walqaa'ila laa yakuunu illaa qabla zawaal wa qad sabata annahum kaanuu fi cahdi cumara yusalluuna macahu aljumuca summa yarjicuun fa yaqiiluuna qaa'ilata adduhaa wa hada yadullu ala am na ad-duha kaana baaqiya moom imaam al-Hafiz ibn Rajab rahmatullah alayhi al muy indi dalilu madhabam mu ne bokk na ci xadiisu Seydina Anas bi ñu la wax léegi ne dañ doon teel a julli àjjuma ginnaaw gi ñu sieste ginnaaw buñ jullee àjjuma pare mu ne lii bokk na ci li nga xam ne moom lay sukkandikoo ñi nga xam ne dañoo yoonal ne mën nañoo julli àjjuma avant jant bi di jéng mooy heure tisbaar di jot ci gàttal mu ne ndax li anna tabkiira wal qaa'ila laa yakuunu illaa qabla zawaal ndax teel julli bi mu wax ak tabkiir mooy àjjuma wal qaa'ila surtout sieste laa yakuunu du nekk illaa lu dul qabla zawaali avant lan avant jant bi di lan di di nekk au zénith bay jéng nekk ci comboxtalu asamaan si bay jéng avant loolu la xayluu muy muy alxaila di doora am mooy liñ doon def noonu mooy ne day euh, ñuy ciy dallu mu ne waqat sabata annahum te sax na ne kënu ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum kaanu nekkoon nañ fii ahdi omara ci jamonoy seydna omar ibn al mooy xilaafaam yusalluuna doon julli maahul jumaa doon julleeg seydna omar ajjuma ginnaaw gi ñu dellu ci seen kër yi fa yaqiluuna qaailata duha ñu dem di sieste qaailata duha mooy li nga xam ne moom lañuy ñuy sieste heure ndax duha boo boo paree ci duha rek zawal moo ciy tegu mooy ñoo nekk ñoo bokk frontière mooy ne avant tisbaar julli tisbaar bi jot loolu heure boobu jëm ci suuf ba jant bi génnee loolu lañ naan duha mu ne wa hada lii yadullu ala anna waqta duha kaana baaqiya lii day wane ne julleeg Seydina Omar ba pare dem daldi di sieste siestu duha ci moo loolu day wane ne kon euh, euh, waxtu woowu di avant heure u bi jot desoon na ñu ne leen lool rek la ñu ne déedéet mooy ñu ne xadiisu jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-jumu'a thumma nadhhabu ila jimaalina fa nuriihahaa hiina tazuulu ash-shams ya'ni an-nawaadih loolu imaam al muslim ak imaam an-Nasaa'i ak imaam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñoo ko soloo imaam Seydina Jaabir ñoom ñu ne ñun suñu suñu dalil la ngi Seydina euh, Jaabir radiyallahu ta'ala anhu dane nekkoon nañ ba léegi ngeen bu ngeen ñu ne kaana ñu nit Seydina Jaabir nee na kaana loolu day wane ne kon seen kaana googu ngeen wax yéen waa jumhur nekkul loo xam ne da doon wane ne ci la doon sax te dafa doon wëy ndax règle boobu mooy suuf kaana yadullu ala dawaami wal istimrar lulul dafa am dalil bu ñëw buy wane ne cette fois-ci wanewul loolu comme sa xadiisu yaa Aïsha radiyallahu anha ba doon wax ci wàllu ajga te xam nañ na yonent bi alayhi salaatu wasallam mu utilisé kaana yonent bi alayhi salaatu wasallam yoon rek la aj xajjatul islaami mooy aju l'islam kon ñu ne kon loolu seen kaana googu yéen waa jumhur dañ koy seetaat te ñun xadiisu naa Jaabir bi loolu la wax mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa nekkoon doon julli àjjuma bu jullee ba pare ñu daal di dem ñun saxaaba yara dem ci suñu gëléem yi euh, mooy di leen lu euh, mu tudd euh, reposer di leen kii di leen toppatoo mu ne lan xiina kañ lañ doon def lool tazulu xiina tazulu shams ba nga xamante nii ca la jant bi doon jénge mooy heure tis ñun julli nañ ba pare ba dem ci suñu gëréem yi di leen teg ci ay condition yu baax ak yooyu di leen noppal di leen teg ci nooflaay jamono joo xamante ne nii euh, zawaal bi foofu la doon la la jant bi doon door a jéng ñu ne suñ benn bopp ñu ne ñu ne leen lool rek ngeen am ñu ne déedéet ñu ne ñun am nañ ay toxal yu bari yuñ jële ci ay ci saxaaba yi radiyallahu anhum yoo xam ne day wane ni mën nañoo julli àjjuma qabla zawali avant jant bi di jéng ñu ne leen yooyu ñooy yan bismillah ñu ne jële nañ ci abi mu ne kunna radiyallahu anhu nusalli ma eh, rahmatullah alayhi ab taabi'i la mu ne naa nekkoon nañ nu salli doon julli ma aliyin sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu aljumu'a ajjuma fa ahyaanan najidu fay'an wa ahyaanan la najidu léeg-léeg ñu trouvé woon li nga xamante ne mooy lan mooy ak ker boo trouvé ker mooy ne jant bi commencé na jéng ndax surtout dëkk yooyu nga xam ne jant bi day nekk au zénith moo tax yooyu ay woo définir heure yi mën naa bañ a jafe ndax bu nee un zénith ba jeng moo suñu dëkk Sénégal yi waaye uteeg ay Europe yi nga xam ne léeg-léeg jour bi li muy leer six de temps la wala sept mais ñoom mu ne ñun dañ doon julleeg Seydina Ali ibn Abi Talib ajjuma léeg-léeg ñu julleeg moom trouver ker loolu mooy kon après zawal ndax balaa ker a am foog jant bi bu nee ci kaw loolu ker yi kenn manu cee kerloo mais buñ trouvé ker mooy ne jant ba commencé na pousse di dem côté bi nga xam ne fa lay fenk fa lay sowe mu ne wa ahyaanan léeg-léeg nag ñu julleeg moom ajjuma laa na jidu duñu trouvé ker loolu mooy dañ ko doon julli kon avant zawal ci jamono jii nii loolu imaam ibn abi shayba daal la koy soloo ci sanad boo xam ne bu xasan la ñu ne leen loolu rek seen yéen li ngeen ne da ngeen ko jële ci saxaaba yi lii rek ngeen yor ñu ne déedéet beneen a ngo jàpp leen beneen ñu ne jële nañ ci Abdullah ibn Salama radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne salla bina Abdullah yani ibn Mas'ud mu ne Abdullah ibn Salama moom lan la woon taabi'i mu ne julli nañu ak Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu di ibn Ummi Abdin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne julli nañoo moom aljumuata duhan julli nañoo seydna abdullah ibn abbas li nga xamante ne mooy ajjuma duhan ñu daal di koy julli lan heure bi nga xam ne mooy jot avant mooy heure bi ñu la waxoon sànq bu jant bi commencé génn ba ni nga xam ne ci la jant bi nekk au heure boobu lool mooy ad-duha li alxuraan naan wa duha wal layli idha saja duha mu ne julli nañu ak moom Abdullah ibn Mas'ud àjjuma duhan avant zawal di jot kon nag léegi mu ne waqaala bi mu paree moom Abdullah ibn Mas'ud mu ne ñu radiyallahu anhu xasiitu aleykum al mu ne damaa euh, ragal ci yéen ja wi moom laa ragal ci yéen moo tax ma teel julli ne na ñoom waaye yéen xam ngeen ni Seydina Abdullah ibn Mas'ud moos mi nga xam ne gisoon nañ ba ñu doon def tarjamaam la imaam Abu Nu'aym mu waxoon te nam doon ubbee tarjamaam ne moo leen akbaruhum wala aksaruhum hawa moo leen ginoona rëy le cër sahaaba yi radiyallahu ci wamin bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën a rëy le cër ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam te moo doon wax naan amul benn aaya bu wàcc ci alxuraan lu dul xam naa lan moo tax mu wàcc kañ la wàcc lan moo tax mu wàcc ak fan la wàcc bu ma xamoon kenn ku ma gën a xam alxuraan ñuy takk euh, géléem yi di ko uti waajooju di jël ay géléem di dem fa moom ngir ut xam-xam boobu konoonte man abdullah doo du ma rëy rëylu di ko bañ a def waaye kononte kon dina doonoon naa dem defu ko demoon ci moom waajooju noonu waaye nag saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam nañ ne maa leen gën a xam euh, côté bi wala bokk naa ci ñi leen gën a xam alxuraan moom moomu waaye xam ngeen ne bu xamoon ne mbir mi du farata du ko def bu xamoon ne boog man da nekk bu xamoon ne manu la nekk kononte kon du ko def moom Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu wa arda ah, xadiis boobu nag am na wax imaam ibn abi shayba moo ko solo ah, moom am na wax nag ci boroom xam yi moo tax am na ñoo xam ne dañ ne xadiis bi dafa am problème waaye ñu ne ah, buñ leen nangulee lool nañ beneen ñu jële ci Bilaal al-Absi rahmatullah alayhi mu ne anna ammaara ibn yaa anna ammaaran salla binnaasi aljumuca wannaasu fariqaan ba'duhum yaquulu zaalat ash-shams wa ba'duhum yaquulu lam tazal mu ne Seydina Ammaar ibn Yaasir jëli nañ ci moom Abba Bilaal al-Absi ne rahmatullah alayhi kene Seydina Ammaar di dafa julli nit dafa jiite nit ñi àjjuma wannaasu fariqaan nit ñi après bi ñu jullee ba pare ñu nekk euh, euh, deux am nekk deux parties ñii wa naan waaw zalati shams ñun di julli nañ ba pare ñii naan jant bi jéng na mooy ne heure tisbaar jot na ñeneen ñi naan déedéet heure tisbaar jotagul loolu pour wan la ne ñu ne loolu suñu beneen dalil la ñu ne leen seen xadis boobu foom ne ñu ne lool loolu isnaaduhu hasan imaam ibn abi shayba rahmatullah alayhi moom mooy ki nga xamante ni moo ko soloo ñu ne leen foofu ngeen yem ñu ne ah non non non yemaguñ foofu de ba léegi jël beneen ci ñi nga xam ne loolu lañ la wax ci saxaaba yi lañu ko jële muy bi nga xam ne moom la simaak ibn harb rahmatullahi alayhi daal di soloo jële ne mu ne moom simaak ibn harb mu ne kaana nu'man ibn bashir yusalli bina al ba'dama tazulu shams euh, mu ne an Nu'man ibn Bashir de radiyallahu ta'ala an Nu'man wa an abihi Bashir mu ne da doon julli dañu doon jiite àjjuma ginnaaw bi nga xamante ne ba'da ma tazulu ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la euh, baadama tazulu shams wala mooy bi nga xamante ne nii ginnaaw bi euh, jant bi daal di jéngee ata comme ni ko imaam alxaafis waxee ne wa amman Nu'man bi muy indi seen dalil yi ñoom mu ne euh, wa amman Nu'man ibn Bashir fa rawa ibn Abi Shayba bi isnaadin saxiix an Simaak ibn Harb qaala kaana Nu'man ibn Bashir yusalli bina al-jumu'a ba'dama tazuulu shams dañ doon julli ñu doon jiite ginnaaw bi nga xam ne ci la jant bi daldi Euh, la ne mooy euh, jant bi daal di dugge lool mooy wan nag këne xutba bi àjjuma ji commencé woon na avant lan avant zawal di jot moom ci la ko commencé woon euh, loolu bokk na ci li nga xamante ne nii mooy seen dalil yi am na ñu ne leen lool rek la ñu déedéet waaye jëlee nañ ba léegi ci yoonu Euh, Sa'id ibn Suwayd mu ne rahimahullah salla bina Muawiyatu al-jumu'ata duhan mu ne euh, moom Sa'id ibn Suwayd ne Seydina Muawiya radiyallahu anhu julleel nañu jiite nañu àjjuma julli ko duhan muy heure boobu avant zawal di jot waa imaam al-Hafiz ibn Hajar ne wa Sa'id kanta Sa'id moom dhakarahu ibn Adi fi ad-du'afa imaam E, ibn adi daal dina koy tudd ci ñi nga xam ne dafa dañoo e, doye di kon kooku loolu e, moom moom boobu kon taxul ñuy wax léegi ñu ne leen lool rek la ñu ne déedéet ñu ne imaam ibn abi shayba dafa solo kon ni nga xamante ne nii ci riwaaye abdullah ibn sidaan mu ne shahidtul jumu'a ma'a abi bakrin fa kaanat salaatuhu wa xutbatuhu qabla nisfi nahaar ñu ne ñun julli nañu ak seydna abu mu ne man julli na ak seydna abu bakar gis nga julleem ak xutbaam moom dafa nekkoon qabla nisfi nahaar avant jant bi di nekk au zénith wa shahidtuha ma'a omar mu ne man fekke naa ko julli naa ko seydna omar ci xilaafaam fa kaanat salaatuhu wa xutbatuhu ila an aqula qad intasafa uh, annahaar mu ne julli naa ko moom Seydina Omar ibn al ba ak xutbaam julli bee xutba bi ba ni ma naan mais waaw mbir mi de dafa mel ni jant bi ñu paaj day woo da nekk ci zénith bi imaam al-Hafiz ibn ne rijaaluhu thiqat illaa Abdallah ibn Saydaan wa huwa bi kasri Siidaan mu ne kooku noonu taabi'iyun kabir illa annahu ghayru ma'ruf al-adala mu ne moom taabi'i la bu màgg waaye nag suuf ko bu mag la ndax gis nga koo xam ne fekke na Seydina Seydina Abu Bakr ba julleeg moom fekk Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda loolu day wane ne moo tax mu ne bu suuf ko bu mag la taabi'i la bu mag la waaye suuf ko moom xamuñu ko mooy xamuñu kenn amul kenn ku wax ci ku wóor la am ku ñàkk wuur la euh, loolu te imaam al Buxaari dane laa yutaabaru ala xadiis yi ay xadiisam kenn du ko ci topp loolu la imaam euh, euh, al xaafiz ibn Hajar raximahullahu taala daal di wax kon loolu mooy li nga xamante ne nii moom mooy nag daliilu ku nekk gis nañ ni ku nekk indi nga say dalil léegi euh, ana ana kan wax yii yépp lan moo ci gën dëgër insha allah ndax kat yëf yi mooy ne mbir yi ñii indi nañ waa jumhur yi ñu indi indiwuñ nag ñoom liñ indi lépp ndax xadiisu kii bi bi nekk ci Muwatta bu Maalik bu bu kii bi Abu Amir bi bi mu doon wax naan kuntu ala ton tun tanfasata li tanfasatan li Aqil ibn Abi Taalib boobu ci jamonoy Seydina Omar nga xam ne boobu ci seen dalil la que ne heure yooyu mu doon julli mooy ne après zawal la woon la xadiis boobu di wane bokk na ci dalilu yi nga xamante ne nii mooy euh, ñi nga xamante ne nii mooy euh, waa waa jumhur loolu lépp ak wax naa la xadiis na anas bi que ne yonent mi alei sat slam doon julli àjjuma bu jant bi jéngee waa léegi ah, wax yi daal di kii léegi nag ñu gis imaam al Shawkaani rahimahullah mu defal mu def li mu wax ci bi muy taxqiq mbir mi imaam Shawkaani rahimahullah mu wax ci téereem boobu as-Saylul Jarraah mu ne i'lam anna al-ahaadiith as-saxiixa qad ishtamala ba'duhaa ala at-tasriix bi iiqaa'i salaati al-jumu'a waqta az-zawaal ka xadiisi Salamata ibn al-Akwa' fi as-saxiixayn wa ghayrihimaa euh, mooy bi ñu waxoon sànq mu ne xamal léegi pour léegi mooy ne gis nañ ku nekk ak say dalil gis nañ ne mbir yi eh, ku nekk li nga wax dëgër na léegi mu ne xamal ne xadiis yi nga xamante ne ni ñoo wér te ñëw di wax ci sujet bi yenn yi dafa làmboo wax wax ju leer que ne yonent bi aleyhi salaatu salaam julli na àjjuma zawal mooy ginnaaw bi nga xam ne ci la jant bi daal di jéngi ba dem li nga xamante ni nekk au ba jéngi loolu moom gis nañ comme xadiisu muy heure tisbaar kepp comme xadiisu Salamata ibn al-Akwa bi ñu cité woon sànq nekk ci Sahihayni ak bu Seydina Anas bi tamit loolu yépp gis nañu ko léegi euh, mu des mu ne loolu mu ne wa bantuhaa yenn yi loolu la comme yu mel noonu mooy dafa leer nañ di wax lu leer que affaire yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli na heure zawal bi mooy bu heure tisbaar bi bu jant bi jengee mu ne wa ba'duha yeneen xadiis yi nag fii tasriixu bi xab la zawal am na yeneen xadiis nag yoo xamante ne nii dafa leeral nàññ këne yonent bi alayhi salaatu wasalaam julli na ko avant zawal di jot comme xadiisu jaabir bi nga xam ne moo nekk ci imaam muslim lool waxoon nañ ko sànq ak ñeneen ñi ko solo ak imaam muslim mooy bi mu ne dañ doon jullee yonent bi alayhi salaatu daal ñu daal di dem ci suñu géléem yi di leen nooflaayal foofu di leen noppal jamono ji nga xamante ni da fekk jamono yoon ñuy def lool te julli nañ ba pare mooy bu jant bi di jéng kon julli nañ ba ñëw di def lool ci suñu géléem yi di tra di toppatoo suñu géléem yi fekk jant bi di door a jéng kon loolu yii dafa leer luy wane ne yonent bi alayhi salaatu wasallam julli na avant zawal mu ne wa ba'duha yeneen yi mooy dalil yépp lañu tënkal benn yoon mooy ne yenn yi dafa leer que ne julli na ko après zawal mooy heure tisbaar bi ñu xam mu normal dhuhr beneen yi di wane ne julli na ko avant loolu mu ne wa ba'duha yeneen yi nag muhtamilun ñoom moom dafa yenu li iqa'i salaati qabla zawal wa xaalahu kama fi hadith Sahl ibn Sa'd mu ne yeneen yi moom dafa yenu mooy ne euh, que ne mooy ne boo gisee xadiis yu moom yooyu liñ lay wan lu bari mooy liñ lay wan boo leen gisee nii dañ lay wan ne mbir yi avant zawal la xewoon la yonent mi alayhi salaatu salaam julli mais leeru laysa bi sarih leeru ci clairement ko wax ko mu leer comme ñi jële leere mu ne comme xadiisu Sahl ibn Sa'd bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda nekk ci saxiixayni wa ghayrihima mu ne maa naa naqiilu wala nataghadha illa ba'da al mu ne moom euh, di Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala wa arda mu ne nekkoon nañu que ne doon sieste te tamit doonuñu woon añ lu dul ginnaaw li nga xamante ne mooy àjjuma mu ne wa kaana fi xadiisi anas inda albuxaari wa geyri qaala kunna nusalli ma'a nabii sallallahu alayhi wa al aljuma thumma narji'u ila alqaa'ila fa naqiil mu ne dañ doon julli mooy seydna anas xadiis seydna anas bi nekk ci saxiix imaamul buxaari suttóor nañ ko sànq mu ne dañ doon jullee yonent mi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw gi ñu dellu dem ci suñu ker yi nga xam ne fa la ñuy euh, sieste ñu daal di fay dem di sieste mu ne wa majmuu hadhihi al ahadith yadullu ala anna juma juma xaala al mu ne hadith yi nii nii yiñ gis nii yépp mooy ne boo leen boole dañuy tegtale que ne waxtu julli àjjuma bi xaala zawal mooy hadith yi ñu wax yépp que ne mën naa nekk xaala zawal mooy heure zuhr mooy heure tisbaar bu jant bi jéngee pare wa qablahu ak avant wala mujibalu ta'wil banda mu ne jarul ñuy ta'wil ndax waa jumhuur tamit tontu na ñeere ñoom xam nga lan la jox jumhuur moom yi gaa yi wax nii yépp yu sëy naa anas yi après dem ci suñu gàtti suñu gëléem yi ak yooyu julli nañ dem ba jant bi ñu ne loolu wanewul ne mbir mi dafa yonent mi alayhi salaatu salaam dafa julli avant zawal mais li muy wane mooy da koo teel def mooy zawal dafa jot rek mu def loolu lay wane ñoom lool la waxe mbiri mais da ngay gis ne euh, ak xadiis yi nii euh, dina jafe lool ak asaar yiñ la fi wax même bu dee yenn yi am na wax mais am na yoo xam ne yu wér lañ yoo xamante ne nii pour ne mbir yi noonu la deme woon que ne euh, lépp loolu yëpp day wane ne da koo teel a def rek lay tekki que ne da koo def juste bi zawaal jotee loolu day naqaree euh, euh, daal di dëgëral noonu moo tax daal ci li gina dëgër insha allah pour gàttal mooy ne xadiis yi comme li imaam Shawkaani wax moo ci am yenn yi dañuy wane ne avant zawal la yenn yi di wane ne après zawal la ko yonent mi aleyhi salaatu doon jullee léegi nag lan mooy la léegi nga ne ma mais léegi lan moo gën a dëgër looloo doon laaj bi indi nga dalil yi indi nga affaire yi alhamdulilah mais léegi lan moo gin a dëgër ndax tamit doo ñu sànni ci mbooy gi noonu mooy ne ñu ne la mbir mi euh, amul ñu naan kii woo gën a dëgërale te lay gën a ñàkk dëgër la mooy ne ñaar yépp a mën a nekk ñaar yépp a mën a nekk que ne julli àjjuma man naa nekk avant zawal mooy looloo tax léegi loolu day tontu suñu laaj ba ñu waxoon que ne ñi nga xam dañuy julli àjjuma pare di génn dégg seen azan basique yeeg seen téléphone yi ñu def di noddu tisbaar ganaan mais waay mais man une heure quarante la tisbaar def te ñun une heure vingt génn lañ julli. laata ñuy génn ak raj loo loogi téléphone yi noddu naan tisbaar jot na kon loolu day wane ne mooy ne affaire bi mën naa nekk avant qabla zawal mën naa nekk tamit après sauf que xadiis yi day wane ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li gën a nag mooy mu daldi euh, nit ki ak imaam yi ñu baril di ko def li nga xam ne mooy heure tisbaar mooy après li nga xamante ne nii mooy euh, bu jant bi jengee ndax loolu kat mooy ci la xadiis yi gina ñu ëpp ay xadiis fuuf ñun tër rek lañ tudd ak boobu Seydina Aqil boobu waaye ñoom ñoo ëppale ay xadiis fuuf euh, euh, te tamit yoo xam ne yu yu dem ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga ñii xadiis yu bari yu xanbali yi yu bari ay aataar la mais am nañ ay xadiis yoo xam dafa dem ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam comme ni ñu ko gisee waaye sauf que xulafaa ur rashidun yeeg yonent yonent mi alayhi salaatu wasallam xulafaa yi li ñu nga xamante ne ni ñoom lañ ëppoon li nga xam ne noonu lañ doon def mooy ne dañu ko doon def après zawal mooy heure bi nga xam ne mooy heure tisbaar sauf ko ko def lale baax na mooy ne mbir mi daal mooy ne benn doo nootal benn li nga xam ne daal moo gën incha allah te gën noot mooy ñu ne ñaari yépp àjjuma man nga ko def comme li Hanbali yi wax avant zawal mais man nga koo def après zawal même bu dee ne li nga xam ne mooy li gine yey mooy nga koy def li nga xam ne moo gin mooy nga koy def après zawal ndax loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a siiw te loolu la yonent mi aleyhi salaatu wassalaam di bari woon ëppoon fuuf lu mu doon def ak xulafaa ur-raashidun yi loolu lañ ëppoon doon def loolu insha mooy li nga xam ne moo gën a dëgër ci wax yooyu wallahu taala alam kon léegi loolu bu ñu gisee masala moomu mu dese ñu beneen masala ba léegi jëm ci wàllu àjjuma muy ne kon léegi ginnaaw bi nga xamante ne nii gis nañu waxtu wi nga xamante ne nii ah ci la ñuy jullee àjjuma léegi lan mooy léegi mooy julli ji àjjuma yan mooy yi nga xamante ne nii def ko yeneen question dañuy def à ramasser mooy ne sangu jouru àjjuma sangu set loolu lan moo ci nekk est-ce que farata la walla déet loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute ñoom dañu ne dafa am ñu ne te mooy jum jumhuur ñoom dañu ne julli àjjuma euh, sangu àjjuma du farata mooy sangu set sangu comme ni ngay sangoo janaaba Euh, pour dem fekk ji àjjuma ñu ne loolu noonu du farata ñu ne leen loolu la waa jumhur wax léegi am ñu ne déedéet loolu noonu farata la ndax ñi ne farata la ñoom dañu ne ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane xuslu yawmul jumaa waajibun ala kulli muslimin muxtalim wala ala kulli muxtalim mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci sayna xadiisu sayna abi said alxuduri radiallahu taala anhu wa arda nekk ci saxiixay ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na sangu juuru àjjuma de lu war la ñeel képp koo xamante ni nii ku majeur la mooy ku gént la ku majeur la ñoom loolu bokk na ci li nga xam ne mooy seen dalil bi gën a rëy mooy ñi ne euh, loolu noonu euh, farata la jumhur nag ne leen déedéet ne leen affaire bi du farata ñoom nag fi ñu teg ne du du farata mooy ñoom dañu ne ndax xadiisu yaa Aisha bi radiyallahu ta'ala anha ak xadiisu yoo xam ne sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu seyna abu hurayra bi bi nga xamante ne nii dane yu saatu alayhi salaatu wasalaam dane bu seyna abu hurayra bi man tawadda yawmal jumaa fa ahsana al wudu'a thumma ata al jumaa mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam képp koo xamante ne nii jàpp nga bisu àjjuma rafetal sam jàpp summa atal jumaa mu ñëw àjjuma ñu ne lée lii day ware ne sangu waxu ko dafa ne rek boo paree summa te summa day kii tartiib nga ñëw euh, àjjuma loolu benn la ñu ne beneen mooy yaa Aisha radiyallahu anha dane këre nit ñi dañoo nekkoon ñoo xamante ne nii mooy saxaabaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo nekkoon ñoo xamante ne nii ñoo doon liggéeyal seen bopp mahanata anfusihim dañu doon liggéeyal seen bopp mooy dem ci tool yi ba sonn di liggéey ci yooyu dañ ci doon sonn ndax amuñu woon ñi nga xam ne ñoo leen ko doon defal jamono yooyu amuñu woon ñoo xam ne ñoo leen doon taxawal euh, di def yooyu léegi mu ne nit ñi nag dañ ko doon def dañ doon nekk ñoo xam ne dañ doon liggéeyal seen bopp bu ñu masoon a ñëw nag ci jàkka ji euh, te jàkka ji dafa xat tàngoor wi day tax ak seen ñaq wi da doon euh, indi benn xet ba tax nit ñi mooy ne da boo tàngee noon ak ñaq weeg yooyu euh, ñu daal di koy wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la leen waxe ne léegi ne leen ñuy julli Euh, ñuy bala ñoo ñëwati nañu sangu ñu ne loolu day wan ne loolu mooy cosaan bi nga xam ne moo tax loolu mooy cosaanu ju sangu bi mais sangu àjjuma loolu day wane ne kon du farata ndax yaa Aisha radiyallahu anha loolu la wax wax nañu li nga xamante ni ni fala affaire yi jóge mooy sangu bi fan la farataay sangu gi fan la jóge léegi ñu ne leen loolu rek ngeen am ñu ne déedéet am nañ tamit xadiisu Seydina euh, bi nekk ci sa imaam al Buxaari euh, yi daal na koy solo mooy qissa boobu Seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne nii ci la doon jiite euh, mooy temps nu mu tudd temps xilaafa Seydina Umar ibn al da doon jiite jekki rek am kenn ci saxaaba yu mag yi ñi nga xam ne dañu teeloon a dugg ci lislaam teel a gàddaay daal di euh, euh, kii quoi di ñëw dugg ci yéex a ñëw bi nga xamante ne nii ñëw na Seydina Umar ibn Xattaab affaire bi nag euh, mu ne mu ne ko mais mu ne mu ne ayata saatin haadi mais heure bii mooy ban heure ndax lan ndax ñoom modèle lañ woon modèle lañ woon ba pare. mooy ne ku mel noonu mooy da ko bëggoon wax ku mel ni yow lan moo tax ngay toog ba bàyyi ba xutba bi commencé ngay dooru ñëw àjjum ak modèle bi nga xamante ne nii noonu nga war a doon léegi bi mu ko ko waxee saxaabu boobu am na riwaay yu ñëw ne Seydina Usmaan la radiyallahu mooy dugg si dafa yéex a ñëw bi mu ñëwee Seydina Omar radiyallahu anhu ne ne ne mais bii mooy ban heure mu ne man daal man yëguma dama génnoon sama kër di dox fàtte sa dama xele ci génnoon ba may dox rek dégg nodd bi mooy nodd bi nga xamante ne ni day fekk imaam bi nekk ci minbar bi nee na dama koo dégg rek ma dëpp dem sama kër jàpp rek daal di ñëw mu ne ko wal wal wal ghusla aydan mu ne ko mais non seulement waxuma la nga tardé mais mais sangu bi da nga koo bàyyi te xam nga ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon digle sangu wal ghusla aydan mu daldi ne Seydina Usman radiyallahu ta'ala mu daldi mu bàyyi ko mu toog ñu ne loolu bu doon farata la euh, kon Seydina Umar ibn al-Khattab Seydina Usman radiyallahu dina dem sangu ji te Seydina Umar dina ko ne demal sangu ji ndax farata la ndax boo ko deful yow sa àjjuma ji mën naa baa bañ a baax kon te loolu saxaaba yi ñu nga fa woon radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ñu ne loolu doon day wane bokk na ci li nga xam ne day wane ne euh, euh, euh, que ne seen kii bi àjjuma du sangu àjjuma du farata ñu ne leen nag mais yéen taxaw leen xanaa déggu ngeen li li li xadiis bi wax xuslu yawmul jumaa sangu àjjuma dafa nekk loo xam ne lu war la ñeel képp ku ku koo xam ne dafa dafa dafa majeur ñu ne waaw mais nañ leen yi daal sax beneen xadis xool xadis yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ne man tawadda yawmal jumu'a fa biha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam liy wane ne leneen luy wane ne euh, du farata loolu ñu ne mooy li mu ne man irtasala képp koo xam ne man tawadda a yawmal jumaa képp koo xamante ne dafa jàpp bésu àjjuma mooy pour julli fa biha wa ni'mat kooku de li mu def baax na mooy doy na ko te neex te baax na wa man tasala waaye nag képp koo xamante ne nii nag ku sangu dafa sangu fal ghusl nag sangu afdal ñu ne mais bu doon ne lële farata la du ne du ne du def fa biha wa ni'mat ku jàpp rek man nga cee yépp kon loolu day wane ne ah déet yéen affaire bi yéen euh, loolu mooy li nga xamante ne nii ñun waa jumhur li ñu wax mooy li nga xamante ne nii mooy li gën a dëgër loolu euh, mooy li nga xamante ne nii nag insha mooy li gën a dëgër ñu ne leen waa léegi bala ngeen a dem tontu leen ci hadis bi ñu leen wax ba pare ñu ne xadiis boobu noonu mooy li nga xamante ne nii euh, waa léegi nga ne mooy may may taxaw waa jumbuur ñoom ñooy ñan sax ñu ne la waa ñi nga ñooñu mooy imaam Shaafi'i rahmatullah alayhi naka noonu imaam Ahmad ak imaam Abu Hanifa ak ay taalibeem naka noonu tamit Euh, loolu bokk na nag ñi nga xam ne dañ ne farata la loolu jële nañ ko benn wax ci imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi naka noonu zaay waa ahlu zaahir ñoom it nañu ko euh, am na tamit ñu koy nettali naan imaam maalik mais maalikee yi dañ ne non euh, ñoom ndax mazhabu imaam maalik ñoom dañu gis ne affaire bi du farata sof que dañoo solo ci imaam Maalik ne moom dafa gis comme wax bale muy waxu ñi nga xamante ne ñoo ne moom farata la léegi euh, kon gis nañu kon wax yi ñooy ñan mooy waa zahiriya yi ak riwaaye buñ jële ci imaam Ahmad ak loo xam ne dañ ko toxale ci euh, imaam comme imaam al-Xattaabi jële ci imaam Maalik ne moom loolu moom dañu gis ne farata sangu avant ngay dem sauf que ku mel ni alqaadi Iyaad rahmatullah alayhi dane laysa zalika bi ma'ruf fi madhhabi non non li nga xam ne moom la imaam alxataabi jële imaam Maalik ne loolu farata la loolu xamuñu ko ci ab ah, ci ngiiru imaam Maalik moo tax imaam ibn Daqiiq al-Iid rahmatullah mu ne qad nassa Maalik ala wujubihi fa hamalahu man lam yumaaris madhhabahu ala zaahirihi wa asxaabuhu mu ne imaam ibn daqiq al-Iid rahimahullah mu ne imaam Maalik moom moom moom kii na moom yaxal na que euh, loolu farata la sangu bala ngaa dem àjjuma léegi mu ne nag fa xamalawu ñi nga xam ne nag ñoom mooy kii wuñ nekkuñ ci mazhabam côtoyé wuñ leen xamuñu mooy dugguñu ci bu baax impré wu ñëwuñ ci mazhabam euh, mu ñoom ñu jële wax ji ci kaw comme li mu wax ne mbir mi farata la mu ne wa aba zalik asxaabu kanta maliki yi nag dañoo bañ lool ne ah non non non non loolu moom ak njuumte la imaam Malik jublu waxul lool ñoom daal mooy ne ñële la àndal léegi nag nga ne leen waa léegi ñun xam na ñu ñi wax mbir mi ñeneen ñi kon dañu naan lan mooy ne mazhabu abu xanafiya yi maalikiye yi shafi'iye yi xanaabila yi loolu ñoom ñoo ne lan mooy ci benn wax boo xam ne ci imaam ahmad ci mooy wax ci benn ci waxu imaam ahmad yi que ñoom gisuñu ne sangu àjjuma pour dem julli ci farata am benn riwaaya ci imaam ahmad ak waxu zahiriye yi rahmatullah leen ñoom ñu ne farata la léegi nag ñoom nga ne leen yée léegi ñun gis nañ seeni dalil dalilu ñële moom mooy ne mbir mi dañu ne yonent mi alayhi salaatu salaam mooy bi ñu la wax mais léegi waajibun boobu nan ngeen ci wax ñu ne waaw waajibun bi ala kulli muhtalim dëgg la mais dangay xamante ne nii euh, dajale adilla yi moo gën saa su ne mooy lool qaayida la mooy aljamu bayna al adilla bayna euh, dalilayni awla min ihmaali ahadihima dajale dalil comme que am na dalil yu ñëw yuy wane ne comme ay man ightasala man man tawadda yawm al ghusla mu yawm jumaa fa biha wa ni'ma képp koo xamante ne nii dafa sangu bésu àjjuma kooku de loolu baax na waaye képp nag koo xamante ne nii dafa euh, nu mu tuddati dafa euh, euh, sangu sangu moo gën ñu ne loolu euh, loolu noonu ak dalil bii ne sangu julli sangu àjjuma dafa nekk lu war ci képp koo xam ne ku gént la boole leen moo gën nga ñëw di noota ndax lépp bu même bu dee xadiis bii am nañu ko d'accord mais yeneen xadiis yaa Aïcha bi nag mu ngi saxiix bim ne nit ñi dañoo nekkoon mahanata anfusihim ñoo xam ne ñoo doon liggéeyal seen bopp bi nga xamante ne nii nag ci la buñ ñëwee foofu xet goog doon dégagé wu ak tàngoor wi ak ni nga xam ne ñàkk week yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam wax leen bu ngeen di ñëwati na ngeen sangu ngir loolu mooy bu ngeen ñëweeti àjjuma te tamit xam nga ñële bokk na tamit ci li ñuy tegtaloo mu ne waxu yonent bi alayhi salaatu salaam dim yàlla farataal na ci kii julli bi muy semaine bu ne mu sangu ci benn yoon ñu ne loolu àjjuma la ci jublu léegi euh, en ñu ne leen waa léegi nan ngeen di tontoole la yéen waa jumhur ñu ne euh, ndax ñun gaa yi li ñu wax fardun loolu dafa bokk ci siyaaru siyaarul ju yi nga xam ne day wane ni ak war la dafa nekk lu war yoon ngeen ne mbir mi warul euh, mu ne ñoom ñu waat waa jumhur ne ñun euh, li ñuy def mooy liñ la wax sànk boole dalil yi moo gën léegi nag li ñuy def mooy gis nga dafa am qaida bi dane digle digle yaqtadil wujub digle bu nekk day ci sharia day wane ne lu war la waaye euh, illa ida sarafahu saarif lu dul ne anil wujubi ila al istihbaab wal istihbaab mooy ne al amru yaqtadi al wujub digle mooy li yonent bi alayhi ne euh, loolu farata mooy loolu mooy mbir mi lan euh, dafa mel ni xabaar la waaye insha lañ ci jublu mooy ne xabaar la mooy dane waajibun lool ak information la joxe julli sangu àjjuma loolu dafa war euh, ñeel képp koo xamante ne ni ku majeur nga mooy sangu bi waaye lépp nag loo xamante ne nii ñu ne loolu mooy ne xabaar la waaye mooy ne sangu leen lañ ci jublu mais nag suuf sauf la yëpp day nekk faratalam des bu dee ne daa am loo xam ne dafa ñëw lu ko luy tax dindi ko ci nekkuk farataam yóbbu ko ci ab nat bu awil istihbaab léegi nag mooy ci loo xam ne dañ koo sopp ñu ne te fii loolu la demee waajib bi dëgg la ñun d'accord nañu génde bu doon moom rek a fi nekk day nekk farata waaye dafa am yeneen xadiis yoo xam ne moo ñëw dindi wujub goog di lool di wane dafa war yóbbu ko ci li nga xam ne dañ koo sopp waaye nekkul ci li nga xamante ne nii dafa nekk loo xamante ne nii lu war la xadiis yi moo ko wane te tamit xadiis bi ko gën kii mooy xew-xew Seydina Ousmane bi entre Seydina Ousmane Seydina Ali euh, Seydina euh, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ardaahuma loolu mooy li nga xamante ne nii ñoom noonu lañ ko wax ñu ne Euh, loolu lañ koy toon lañuy ñuy tontoo ndax bu boobaa jul dinañ dajale adil la yépp ndax du ñu jël yële rek sànni ndax mënuñu leen a sànni ndax wér nañu yoo xam ne day wane ne mbir yi li ko waraloon lii la te tamit euh, ku ko def moo gën ku sangu moo gën loolu kay day wane ne kon affaire yi euh, loolu day wane li nga xamante ne mooy ne kon mbir mi nekkatul li nga xamante ne nii farata la waaye dafa nekk ci li nga xamante ne nii mooy euh, li nga xam ne dañu ko euh, euh, sopp mooy li gën loolu bu ko defee ci lañuy dajalee àddila yi te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wallahu taala alam mooy ne julli bi mooy sangu bi dafa nekk nag loo xam ne dañ koy lu ñu mooy lu ñu feddali la voilà mooy ne ku def ku jàpp rek baax na te tamit sangu bi du nekk loo xamante ne nii day nekk loo xam ne farata la euh, te loolu li ko gën wane bokk na ci xadiis yi la wax man tawaddaa yawmal jumaa fa ahsana al wudu thumma atal jumaa fastama wa ansata ghufira lahu ma bayna al aljumaa ila aljumaa wa ziyaadatu thalathati ayyam xadiis boobu nekk ci sa imaamu muslim bu seyna abu hurayra te ñu tuddoon ci kaw gi tuuti mu ne képp koo xam ne jàpp na guddi eh, juru àjjuma rafetalu njàppam summa ginnaaw gi mu ñëw atal jumaa mu dikkal ngir julli ci paas bi ñu julli àjjuma fastama mu déglu wa ansata mu cellantu xufira lahu ma bayna aljumaa kooku dinañu ko Euh, daldi euh, effacer jéggal ko baal ko li nga xam ne moo nekk entre àjjuma boobu ak beneen bi ak yokku ci ñetti fan kon loolu day wane ne euh, que ne wujub gi moom dañ koy dootul nekk wujub gañ xamoon alxatmu nga xam ne par force la waaye dañuy xam ne loolu day wane ne lu ñu feddali la voilà lu ci noonu ngay dajalee xadiis su dul lool rek moo il faut nga am boo kii dajale nag moo gën saa su ne ci li nga xam ne mooy tarjiix di nootal loolu mooy li nga xamante ne moo gën a dëgër wallahu taala alam léegi euh, nga ne ma waa léegi dafa am bu dee nit ki comme que ñu ngi ci sangu euh, bu dee ne nit ki moom dafa am janaaba jouru àjjuma est-ce que ci kaw gis nañ ne du farata mooy loolu yomb na léegi bu dee ci kaw ñu ne farata la mooy gis nañ ne ñoom incha allah idée boobu ak yow dañ koo noot léegi nga ne waa léegi comme que ci kaw li nga xam ne moo noot bu nit ki amee janaaba moom te bëgg a def lële ndax sangug àjjuma gi ngir àjjuma dina dugg mën na koo yéenewaale ci biir dañ naan la waaw lool indiraaj dina fa mën a am ndax l'essentiel li ñu soxla woon. li nga xam ne mooy objectifu sangu àjjuma bi moo doon lan mooy nga setal sa yaram laata ngay ñëw ba bu ko defee nga bañ lor sa moroomi jullit waaye tamit lor malaaka yi ndax yonent mi alayhi salaatu wassalaam waxoon na innal malaa'ika tata'azza mimma yata'azza minhu banu aadam malaaka yi dañuy loru ci li nga xam ne moom la doomu aadama yi euh, ala ala nabiyina alayhi afdalu sa wassalaam bi daal di loru kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy dina loolu moo doon objectif bi kon nag bu dee waa ji dafa am janaaba comme mu am mu sëyëg soxna wala mu gént loolu bëccëgu àjjuma ni man naa sangu laata muy dem àjjuma sangu benn sangu rek dugalaale ci bële ndax indiraaj bële day mën a duggaat ci suuf léegi nag euh, beneen bi mooy ne objectif bi kon da ngay gis que ne mooy bañal a lor say jaam say mbokk jullit looloo tax ku mel ni imaam Maalik rahimahullah moom mu chartal ne affaire bi dafa war a taqaloog moom comme loolu jële nañ ko ci moom que ne moom dafa war a euh, mooy ne bu dee waa ji day sangu ginnaaw fajar ndax waa jumhur ñoom dañ ne bu dee sangu na après fajar ku sangu après fajar ngir àjjuma ji baax na mooy def nga li nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu salaam digle waaye dañu jële ci imaam Maalik rahimahullah moom dane affaire bi moom na sangu bu dee ne mooy da koy jokkale ak li nga xamante ne mooy buy dem ndax loolu mooy li nga xamante ne ci la xikma bi gën a nekk moo tax imaamu imaam Maalik bu waxam boobu noonu bu jara bàyyi xel la nag ndax moom dafa gis illa bi li tax moo doon comme li wax ngir bañ a lor ñooñu moo tax boo dee yow da nga sangu ci fajar gi dem ba ci doxi say soxla mën naa am loolu dalaat la moo tax moom mu ne chartal ko loolu waaye tekkiwul ne da ku ko deful mooy ne yow sa kii du baax léegi nag kële mu am imam Ibn Hazm moom muy zahiri yi ñoom ñoom dañu ne moom waaye jour bi daal ndax yonent mi sallallahu alayhi wasallam dañu ne ghuslu yawmul jumaa moom daal sangu bésu àjjuma la wax même ku sangu après julli ji loolu daal dinay baax moo tax imaam ibn daqiq al-aid rahimahullah mu ne wa laqad ab'ada adh-dhahiri ib'aadan yakaadu an yakuna majzuman bi butlaanihi haythu lam yashtari taqadduma al-ghusli ala iqaamati salaati salaati al-jumu'a hatta law ightasala qabla al-ghurubi kafaa 'indahu ta'alluqan bi idaafati al-ghusl ila al-yawmi ya'ni qawluhu ghusla yawm al-jumu'a waajibun ala kulli muhtamil muhtalim wa qad tabayyana min ba'd ar-riwaaya anna al-ghusla li izaalati ar-rawaa'ih al-kariha imaam ibn daqiq al-'iid mu ne laqad wa laqad ab'ada az-zaahiri mais zaahiri bi nag moom mooy <laughs> euh, mazhabu zaahiri yi ñoom ene moom mbir mi moom gis nga même comme que yonent ma la saar saar dane xuslu yawmul juma sangu bésu àjjuma bés bi daal la du julli ji ku sangu ku sangu après àjjuma sax ab bàyyi ba après julli nga sangu sa farata kooku baax na mu ne waqat abada wax dëgg sori na lool waaye al zahiri waay waay waay waay zahiri bi waay ibaadan sori goo xam ne yi waaye tuutee kon daanaka ñu mën a dogu majzuman ñu dogu bi butlaani yi ci neenu seen loolu noonu wax jooj bi nga xamante ne mooy lan bi nga xam ne ci lañu sartalul këne euh, sangu bi day jiitu taxawal julli gi julli àjjuma mu ne ba hatta law ightasala qabla al-ghurub kafa indaw même bu sangoo après waaye al-ghurub mooy moom daal comme que jour bi la même bu sangoo bu jant bi sowee sax moom nee na loolu baax na yaa def nga li xadis bi wax mu ne nag mu mooy bi idaafatil ghusl ila al mi ndax liñ def ghusl yawmil juma ñu ne ndax li ñu tofal annexé sangu gi ci bés bi ñu ne bés bi la ghusl yawmil jumaa waajibun ala kulli muhtalim ñoom dañ ne ñoom ñoo ne farata la mais ñoom seen farata yi dee nañu mais même ku ko def après julli ji baax na voilà ku bàyyi woon ba tisbaar nga door kii ju julli àjjuma ba toog quatre heures après nga sangu sax baax mu ne te feeñ na ci yenn riwaay yi comme riwaay Seydina Abu euh, euh, kii bi euh, Sayyidatu Aïsha biñ la waxoon radiyallahu anha ak ne loolu dafa leer que ngir dindi woon xet yi nga xam ne day naqaree bu nit ñëpp bokkee nekk la mu deñ xet yu neexul yi loolu mooy li nga xamante ne nii nag mooy lu tumuraanke la ci waxu imaam Euh, Ibn Hazm moom da ko jàpp daal di koy dëgëral wax jooju jële ko ci euh, euh, di di di nettali ci boroom xam saxaaba yi taabiin yi ñoo xam ne lii lañ àndal imaam al-Hafiz xajar Hajar loo xamante ni moom ci suuf ga dara newu ci mooy <laughs> bi ma la ta'ila tahtahu <laughs> moom guddal na fa daal di fa yokkal yufdi ila tatwil bi ma la ta ila tahta loolu day yóbbu rek ci di guddal loo xam ne ci suuf gi <laughs> dara new ma ndax loolu moom yépp xam nañ ni après moom taxul ñuy wax quoi après julli ji <laughs> loolu loolu daal mooy ne sangu bi ginnaaw fajar waaye nag euh, taqale koog lële nekkul loo xam ne lu war la te imaam Maalik lu ci nag ne lool farata la mais dafa gis illa bi li tax tax tax bi la xool waaye këni tamit sangu bi loolu après àjjuma moom manu la nekk mooy après julli bi loolu mooy li nga xamante ni mooy li gën a dëgër wallahu taala xam naa nag tey dañuy yem foofu <laughs> goon nañu boucler mais timis moo jël mooy jot nii xam naa nag dañuy yem noonu ba bii di ñëw nag Euh, pour nag ñu bañ fee nekk di guddalati mooy ne dañuy wax ci xutba bi ponki euh, li nga xam ne moo jëm ci xutba bi ak ràkkay ki euh, àjjuma ak yenn ci ngëneel yi bisu àjjuma bu ko defee nag ñu pare daal di continuer waat ci li nga xam ne moom lañ ne woon ba léegi ñu ngi ci siira bi lii lépp siira yonent bi alayhi salaatu wassalaam la ndax xadiis yi ngay gis kutubu ahadiis yeeg yooyu yëpp waxuñ la lu dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam fiq bi fan lañuy tànqe seen yi mooy ci dundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci xadiis yi ci lañ koy jële te xadiis la loolu moo ñu ci indi nii ñu gën ko yaatal léegi nag mii diñoo allah mu jeex amaana sax bu dee taa bi mayee na ko bu boobaa ñu gaaw ko pare après daal di dugg ci lële mooy continuer ginnaaw bi nga xam ne ci la julli foofu noonu bés ci waadi raanu naa googu àjjuma naka